Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyad as-Salihin min kalami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fil bab ath-thalith wa thamaniin ba'da al-mi'a وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ayajizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthi al-qur'ani fi layla fa shaqqa dhalika alayhim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya rasula allah fa qala qul huwa allahu ahad allahu samad thuluthu al-qur'an rawahu al-bukhari rahimahu allahu ta'ala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn euh, hadis bi ñu xam ne moo doon bu njëkk ci buntu bi ci lañ ko bi woon woon wax ci hadis mille neuf noonu woon an Abi Sa'iid Raafi' ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa u'allimuka a'zama suuratin fil qur'aan qabla an taxruja minal masjid walillahi alhamdu wal minna kon <clears throat> ginnaaw lii kon euh, ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille neuf mille dix junni ak fukk. mu ne waan abi Saïdin al-Khudri mu ngi jële ci beneen saxaab boo xam ne Abu Saïd mooy dàkkantalam comme kële mais bokkuñu waaw nañ la ñu juum comme ñoom al imaamul Ghazali rahmatullah alayhim ne hadis bële Seydina Abu Saïdin al-Khudri la comme l'imam al-Hafiz Ibn ne loolu moom def def la la <coughs> waaw kon kii keneen beneen Abu Sa'id la mooy bi gën a siiw muy waan mu ne waan Abi Sa'id ñu ngi jëlee xadis ci buntu bii di indi xadis ci buntu ba léegi waaye di ko jëlee ci beneen Abu Sa'id al-Khudri sa fois a waaw ñoom ñëpp Ansaar yi lañ kii mooy al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy qul huwa allahu ahad mooy waxal qul waxal huwa moom allahu mooy yàlla ahad kenn la waaw mu ne ci saar boobu mooy suuratul ixlaas mu ne walladi nafsi bi yadi yoneen saa salaam ne ci mbiru saar bii waat naa ci nga xam ne sama bakkat mu ngi ci loxoom innaha moom dala taadilu day tolloog équivaut sulus alqur'ani li nga xam ne mooy alqur'an boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba qul huwa allahu ahad kese jël na benn moom taxaw na taxawaayu benn xaaj ci ñetti xaaju alqur'an <clears throat> mu ne wa fii riwaayatin mu ne boobu ko nañ leneen lu ñu ko soloowe beneen version bu hadis bi ñëwee lii la Seydina Abu Sa'id ne moom la yeneen saa salaam wax mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li ashaabihi mu ne yeneen tamit saa dafa wax saxaabaam yi radiyallahu ne ayajizu ndax lottu na ndax yot ndax dafa lottu ahadukum kenn ci yéen ah, yaqra amu jàng bi sulusil bi sulusil ci un tiers u alquran mooy alquran boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba ndax am na ki kenn ci yéen ku lottu def loole fii laylatin ci benn guddi waaw mooy benn guddi nga jàng ci xaaju alquran bi mooy boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba ah waqa léegi nag fa shaqqa zalika lay mbir mi nag daal di diis ci ñoom kay ñu jàppale eh loolu moom dina difficile de ah loolu moom ah wa qaalu ñu ne ayyuha ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah mais ana kan ci ñun moo man loolu yow ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wasallam fa qaala yeneen saa saam ne leen qul huwa allahu ahad allahu samad voilà ne leen mooy saar bi qul huwa allahu waxal ne moom borom bi allahu mooy borom moom mooy yàlla ahad genn la allahu samad moom la ñépp soxlaal moom borom bi tabaraka wa ta'ala mu ne muy suuratul Ikhlas mu ne leen suuratul Qur'an moom mooy alquran boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba qul huwa allahu ahad taxaw na place am mu ne hadis bi rawaahu solo na ko al Bukhari al imaam al xam nga ni ñuy def loo xam ne foog naa benn yoon lañ ko mas def mooy boolee hadis fii foog ñu boolee hadis parce que hadis bii nii mille dix ak mille onze ak mille douze ñoom ñépp ci ak même xatta ba mille treize mais mille treize gisoon nañ bu mel noonu dinañ ko dinañ ko tegani ne après wax la lu tax ñett yii ni mooy ñeenti xadiis yi yépp ci ngëneelu qul huwa allahu ahad lay wax te lépp day leeral ne mooy sulusul quraan kon nag mooy li ñu gis mooy kon ñu boole la ñoom ñoom ñu bokkum jàng léegi kon gis nañ bii léegi nag nañ def tax taxriiju xadiis bi après ñu jël bi ci def ak beneen bi ci tegu insha allahu taala kon rawaahu al-Bukhari mu nekk ko solo mooy al-Bukhari di Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi nag léegi nag mu des waaw laaj bi mooy est-ce que moom doon nga ko solo ñu ne la déedéet hadith bi al imaamu Malik rahimahullah ah, soloo na lu mel nii mais du bii mooy xadis bële mooy xadis bi nga xam ne mooy mille treize mooy mille treize boobu lay indi moom imaamu Maalik boo xaw a niroog mii mais bokkul mais al imaamu ñi nga xam ne ñoo ko solo mooy imaamu Ahmad soloo na ko <coughs> soloo na ko waaye te euh, euh, xadis yooyu dañu niroo waaw imaam Abu Daawuda rahimahullah moom it bële la solo tam niru mooy waa ji doon répété qul huwallahu ahad bi waaw ah, saabuy eh, julli naka noonu al imaam an-Nasaa'i solo na lu mel noon waaye mooy bu waajale kon da gis ne imaamul Buxaari imaam Ahmad rahmatullah alayhi ñoo ko solo al imaamul Buxaari rahimahullahu taala moom andi na ko. ci fi nga xamante ne mooy fadlu baabu fadli qul huwa allahu ahad baabu fadli qul huwa allahu ahad buntu bi wax ngëneelu qul huwa allahu ahad hmm. te boo seetloo euh, euh, euh, à vrai mooy hadis bi mook hadis yooyu imaamu Malik ñoom imaamu Abu Dawud an-Nasa'i solo benn lañu sauf que al euh, imaam Abu euh, Abu Sa'id al-Khudri léeg-léeg day nettali lépp léeg-léeg mu nettali benn côté bi xoola al imaam ci kaw noonu dañ naan ñoom ñiñ fi tuddoon imaamu Maalik imaamu euh, Abu Dawud an-Nasaa'i rahmatullah ñoom ñëpp solo nañ ko ak imaamul Buxaari léegi xoolal <clears throat> al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko di kon ci kitaabu fadaa'il al-Qur'aan baabu fadli qul huwa allahu ahad mu ne da nga xool ñaari kii la ci indi te yooyu yëpp mooy li nga xamante ne mooy même bii la rek après moom lañ diwaat mille treize ba mille treize boo mayul kon euh, mille treize bi no parce que mille bi dañ koy ber xam nga lu tax maa ngi ko doon jaawale ak Seydina Abu mooy Seydina Anas moo ko solo te lool gisoon nañ ko dinañ la fàttali fi nga xam ne lañ gisoon xadis bu mel noonu muy xadis bi nga xam ne moo doon xadis Sayyidatu Aïcha xadis trois cent quatre vingt a ci chapitre quarante-sept baabu alaamaati hubbillahi ta'ala wal hassi ala taxalluqi bi biha euh, hubbillahi ta'ala al abd wal hassi ala taxalluqi biha wa sa'yi fi tahsiliha loolu gisoon nañ xadis bu niroog bu Seydina Anas bi moom dañ koy ber xool rek xadis yi nga xam ne mooy xadis yi nga xamante ne moom mooy ñëw nii nga xam ne benn bi bu Seydina Abu Hurayra yi ci des bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri al imaamu <clears throat> al-Bukhari rahimahullah ah mu ne haddathana nettali nañu Abdullah ibn Yusuf ah mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abdallah ibn Yusuf ah rahimahullahu taala euh, euh, wala wa fi riwayatin wala ñu jël boobu nañ jël bii te boobu moom xadis bi ci tegu benn la mooy yii yëpp ay ay même yi lañ waaw <laughs> léegi kon nañ jël nii après dinañ la wax lu tax ah wa mu ne haddathana Abdallah ibn Yusuf mu ne nettali suñu sëriñ Abdallah ibn Yusuf da Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Qula'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Malik mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ de Malik di Malik ibn di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir abu abdillah al-asbahi al-himyari al-madani imaamu daari al-hijrati an abdirrahman ibn abdillah ibn abdirrahman ibn abi sa'sa'a mu jëlee ko ci kuñ na abdirrahman ibn abdillah ibn abdirrahman ibn al-harith ibn abi sa'sa'a al-ansari al-mazini al-madani an-najjari rahimahullahu ta'ala an abihi abdirrahman jëlee ko ci baayam ya abdallah na Abdallah ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Abi Sa'sa'a al-Ansari al-Mazini al-Madani an Abi Sa'id mu jële Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani si woon ci Abu Sa'id radiyallahu anhu anna rajulan <coughs> voilà te gis nga bii moom mooy hadith bi mu ci teg mille mille onze moo tax même hadith bi la bari nu mu ñëwee waaw même hadith bi la bari noo xam ne noonu la ñëwee waaw euh, xoolal imaamu Nawawi li mu wax après bi mu ëndee mille mille mille dix nga xam ne moom mille onze benn benn taxrij benn lañ xoolal dane euh, hadith mille onze wa anhu radiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwa allahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara dhalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqallu faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthal qur'an rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu taala voilà mu ngi nii mu ngi nii dinaa la wax xoolal na ñaari xadiis yi biñ ñëwee wax nañ fi mu jaar Abdallah ibn Yuusuf mu ne jëlee na ci Maalik mu jël Abdurrahmaan ibn Abdurrahmaan ibn Abdurrahmaan Abdullah ibn Abdurrahmaan ibn Abi Sa'd an Abiihi an Abi Sa'iid al-Xudri anna rajulan ka benn wóor xam nga lii mooy xadiis bi njàngleen anna rajulan benn waay sami'a rajulan yaqra'u dafa dégg beneen waay buy jàng <laughs> waaw lii nag bon après dinañ ñëw ci bu ñuy def saraa bi tuuti mais ñii kan la kan ak kan la woon <laughs> dinañ gis ne aji aji nettali hadis bi di Seydina Abu Saïd mii moom benn frère la frère am boo xam ne ñoom ñoo bokk yaay mais bokkuñ papa <laughs> muy Qataada ibnu Nu'maan moo Qataada ibnu Nu'maan ñoom ñaar ñoo bokk yaay mais. <laughs> mooy bokkuñu bokkuñu bàyyi voilà <laughs> te nag ay voisins lañu woon moom yow da am ne dama koo dégg muy jàngit way dinaa fi la guddi gi yëpp xulu woon waaw axat kese lay wax way ma xëy man moom la <laughs> léegi dina ñëw ci lool kon daal fii mu ne am na rajulan dafa am benn waay boo xam ne sami'a dafa dégg rajulan beneen waay yaqra'u muy jàng qul huwallahu ahad yuraddiduha moom daal sa waay julleen ñi yëpp qul huwallahu lay wax di ko répéter rek waaw fala ma asbaha waa ji ko dégg nag ba mu xëyee jaa amu dikkal ila rasulillah dikk ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fa zakara daalika lahu waaw mais nan mu tuddal ko waka anna rajula mel ni moom yataqalluha dafa gis ne daal lii dafa néew mais nan la nit di jógee guddi gi yëpp di naafila saa booy lépp looy tari qul huwa kese ngay tari way loolu daal niru na lu néew quoi lu ko defee tari leneen ah fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne waa ji walladi bi wat naa ki ki nga xam ne sama mu ngi ci loxoom innaha saar boobu di qul huwa allahu ahad la ta'dilu day tolloog day keemoo sulus al qur'an al qur'an ji ko xaajoon ñetti xaaj benn xaaj ba kon nii la <laughs> kon mu ngi noonu <coughs> léegi euh, lii lii la imaam al imaam Euh, euh, euh, ki lay wan ne an kii la Qataada la xoola imaamul Buxaari bi ba déeli mu ne wa zaada Abu Ma'mar mu ne wa zaada yokku na Abu Ma'mar Ismaa'il ibn Ibrahim ibn Ammar ibn al-Hasan al-Hudhali rahimahullah abu ma'mar at-tamimiyu al-baghdadiyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana isma'il ibn ja'far mu ne ki ñu nettali moo isma'il ibn ja'far ibn abi kathir al-ansari az-zuraqi mawlahum abu ishaq ñu ne abu ibrahim rahimahullah al-madani al-mu'addib waaye al Baghdadi al Qari rahimahullahu ta'ala an Malik ibn Anas gis nañ ko nag an Abdillah an Abdirrahman ibn Abdillah ibn Abdirrahman ibn Abi Sa'sa gis nañ ko nag an abihi gis nañ ko nag an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu akhbarani akhi Qatada ibn an-Nu'man voilà fii mu ne akhbarani damaa xabaare akhi sama frère Qatada parce que frère am la woon mooy noo bokk yaay waaw mais bokkuñ baay moo tax mu ne man sama frère daf ma loolu dañ ciy xam ne ax yi du rek ki nga bokkal nday ak baay wala ki nga bokkal baay kese nga koy wax ki nga bokkal nday kooku kese kooku sa ax yi la sa frère la mu ne axbarani xabaare na man Abu Sa'id axi sama frère Qatada ibn Nu'man di Qatada ibn Nu'man ibn Zayd ibn Amir ibn Sawan ah, ibn Zufar ah, Ka'b ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Amr kooku nag moom mu ne Abu Abdillah al-Ansari az-Zufari moom az-Zafari az-Zafari moom az-Zafari moom moo ma nettali al-Madani al-Badri fa kon Badar léegi Qatada frère Seydina Abu Sa'id la banu Zufar banu zafar ci la bokk mu ne anna rajulan dafa am benn waay qaama waaw dafa jóg min zamani nabi sallallahu alayhi wasallam jamono yonent sallallahu alayhi wasallam yaqra'u min as-sahar di jàng ci njël qul huwallahu ahad la yazidu alayya moom daa qul huwallahu ahad lay jàng du ci yokku dara fala ma naa bi ñu xëyee ata rajula ah, wa ajar rajulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam waa ji dikkal yonent mu wax lu mel nii léegi xoolal gis nga kon bii mooy ban mooy mille mooy mille lan hadis mille mille voilà wa anhu anna rajulan ci Riyaad bi sami'a rajulan yaqra'u ah léegi kaay xool beneen bi mu ne al imaam al Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa Amr ibn Hafs mooy xadis bi mu ci teg dëgg ji te côté bii mooy eh, eh, kër yore saa tam nee na qul huwa Allahu ahad walladii nafsii biyadihi innaa la ta'dilu sulusal mooy fii ci xadis bii ñu génn la. waaj bi mu ñëwee mel ni daa daa tuutal daal waaj moom waaye lu war a du ci yokk dara. waaw wa kaana ar-rajulu wa kaana ar-rajulu yataqalla fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutha al-qur'an moo nekk ni waaw anna rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala ci riyaad bi mille dix fii qul wala ahad walladi nafsi bi yadi inna la saabi suuf alquran mu ngi nii côté bii la léegi nag nañ xool fii riwaayatan rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala ashaabi ayajizu ahadukum an yaqra bi thuluthi bi thuluthi alquran al imam al bukhari rahimahullah mu ne haddathana amr ibn hafs mu ne ki ñu nettali mooy suñu sëriñ de amr ibn hafs de amr non man amr ibn umar ibn hafs umar ibn hafs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 ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a muxadram Abu Imran eh, eh, eh, muy non Ibrahim an-Nakha'i du muxadram nijaayam yi ñooy ñooy muxadram <laughs> voilà <laughs> voilà Ibrahim ibn Yazid mooy an-Nakha'i Ibrahim an-Nakha'i léegi al-Kufi an-Nakha'i rahimahullah parce que moom mu ngi gane àddina l'an quarante am ñu ne cinquante waaw muxadram léegi kon nijaayam yi ñooy kii. nga yox léegi euh, euh, moom Ibrahim wa Dahhak al-Mishraqi mu jëlee ko ci ku ñu naan tamit ad-Dahhak al-Mishraqi di Dahhak ibn Sharahil am na nag ñu naan Mashraqi mais ñenn ñi dañ ne non Mishraqi la al-Hamadani al-Kufi ñii ne Mashraqi ab bërëb lañ ko jàpp Mishraqi ñu ne boo xamante ne nii ci Mish Mishraqi Mishraqi Mishraqi voilà mu ngi noonu Euh, euh, euh, parce que maam ji mooy Mishraq ibn Zayd ibn Jusham ibn Hashid bokkoon batnun min Hamadan ci waa Hamadan comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al-Askari daal di daptoo même bu dee ne ñeneen ñi am na ñoo xam ne ñoom dañoo ñëw ne noo Mashraq yi waaw comme Ibn Abi Hatim moom mu ne Mashraq ma mooy Mashriq mu ne mawdi Mashriq yi la wax mawdi kon. <coughs> ku mel ni imaam ad-Daaraqutni ak ñoom Ibn Maakula ñoom ci loolu lañ ànd waaye imaam al-Askari moom euh, moom dane no Mishraqi la rahmatullahi alayhi mu ad-Dahhaak euh, al-Mishraqi wala al-Mashraqi an Abi Sa'iid al-Khudri mu jële ko ci Sayyidina Abu Sa'iid gis nañ ko sa radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ashaabihi a ya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutha al-Qur'aan fii layla fa shaqqa dhalika alayhim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qala allahu alwahidu samad thuluthul qur'an waxe saaro allahu alwahidu samad am na ñoo xam ne lañ ko doon jànge eh, qul bi lañ doon di de qul huwa allahu eh, ahad allahu alwahidu mais nag loolu dow mënoo ñëw ne ba ma lan nag léegi kay man loolu lay jàngal qur'an ah déedéet alquran mutawaatir lay lay lay saxita loolu saxawul ci mutawaatir <laughs> waaw <laughs> moo tax am na ci riwaaya Xaalid al ahmar abi Xaalid al ahmar jële ko ci ahmar soo dane fa qaala yaqra'u qul huwa allahu ahad fa hiya thuluthul qur'an kon nag amaane lii moo tax imaam al-Haafiz ne lii riwaaya bil maana lay niru waaw moo tax hadiisu Abu Mas'ud bi niru hadiis bu mel nii eh, moom <coughs> loolu la quoi mooy sifa yi nga xam ne melo yi saar bi eh, ñaar yi nga xam ne ci la gën a ràññeekoo ci la ñëwee noonu waaw Seydina Umar nag jëlañ coono allahu ahadul samad qul wi la dul woon wax qul huwa allahu ahad allahu samad léegi kon loolu lu ama solo léegi kon xadiis baa ngi nii hmm? ah léegi kii qaala abu abdillah mu ne imaamul buxaari loolu léegi mu ne moom boppam abu abdillah al buxaari nee na an ibrahim bu dee xadis bi ci ibrahim la yem moom mursal mursal la mooy àggula da koo yoor wa an ad-Dahhaak al-Mishraqi wala al-Mashraqi boobu musnad la boobu moom jokkool nañ ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anil jami' kon gis nañ ñaari xadis mooy xadis bi nga xamante ne mooy kon gis nañ mille dix taxrijam gis nañ mille onze taxrijam léegi nag ñu teg ci xadis bi ci tegu muy xadisu ki nga xam ne mooy xadisu Seydina Abu Hurayrata ah Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu kon muy mille douze al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ngi di xadis mille douze mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fi hadhihi as-suura qul huwa allahu ahad innaha lata'dilu thulutha al-qur'aan rawaahu muslimun rahimahu allahu taala kon beneen xadiis a ngo <coughs> mu ne wa an abi hurayrata ba léegi di wax ci ngëneelu saar yoo xam ne yu ñu jagoo la wala ay aay bii saar la jóge nañ ci suuratul faatiha jotaay bee ñu génn ñu ngi suuratu qul huwallahu ahad suuratul ikhlas waaw yi mooy ñetteelu alhamdulillah hadis boo xamante ne alhamdulillah day ñëw di wax ci ngëneel gu saar boobu am di qul huwallahu ahad suuratul ikhlas al imaamu muslim mu ngi ko indi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu fadli qiraa'ati qul huwa allaahu ahad mu ne wa haddathanaa waasil ibn abdil a'laa mu ne netta netta leen mi suñu sëriñ di waasil ibn abdil a'laa di waasil ibn abdil a'laa ibn hilaal al-asadiyu abul qaasim ñi ne abu muhammad al-kuufiyu rahimahullah qaala mu ne haddathanaa ibn fudayl mu nekk ñu nettali moo ibn Fudayl de Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi mawlahum Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullah alayhi an Bashir Abi Isma'il mu jële ko ku naan Bashir di bàyyi Isma'il di Bashir ibn Sulayman al-Kindi an-Nahdi Abu Isma'il al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hazim moo ko jëlee ci Abi Haazim bi Salmaan al-Ashja'i al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Abi Hurayrata mu jëlee Seydina Abu Hurayra haafizu sahaabati al-Yamaani ad-Dawsi radiyallahu ta'aala anil jamii' annahu qaala xaraja ilaynaa rasuulullah rasuulullah sallallahu alayhi wa sallama eh? fa qaala aqra'u alaykum thuluthal qur'aan fa qara'a qul huwa allahu ahad allahu samad hatta xatamaha waaw fii nii la ko ndee mu ne yeneen saa saa dafa génn ci ñun ne dinaa jàng ci yéen un tiers alquran alquran buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba saxaaba yi di déglu ci yeneen saa saa ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mu jeex <laughs> waaw ba moom laa xattaa xatamaa ba ni mu koy tëje mu jàng saar bi yëpp war leen kon lii mooy un tiers u alquran léegi xoolal bu njëkk bi ni mu ko soloowee lii mooy ñaareel yu indi ci Euh, euh, moom imam euh, bu Seydina Abu Hurayra sinon bu njëkkandi dane wa haddathani ma léegi kitaabul masaajid juste avant hadith bi ñu jànglee mu ne wa haddathani Muhammad ibn Hatim wa Yaqub ibn Ibrahim mu ne nettali na suñu sëriñ nettali na man dong Muhammad ibn Hatim ibn Maymun al-Baghdadi al-Qati'i Abu Abdillah al-Mu'addib al-Marwazi al Baghdadi rahimahullahu ta'ala wa Yaqub ibn Ibrahim bi Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah Mansur ibn Muzahim Abu Yusuf ad-Dawraqi ah Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi yi eh, bokk ci kutubu waa ku sëriñu waa kutubu sitta Yaqub ibn Ibrahim ah eh, mooy ad-Dawraqi Yaqub Euh, euh, euh, frère u mooy Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi frère la moom nii sëriñu waa kutubu sitta la ah, rahimahullahu tabaraka wa taala Yaqub ibn Ibrahim hmm? muy ad-Dawraqi rahimahullahu taala kon mu ne ñoom ñaar ci sëriñ ñoo ko nettali mu ne an an an Yahya mu ne mu ngi jële ci Yahya kan moo Yahya ñoom ñaar muy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh ah bokkul ak Yahya ibn Sa'id al-Umawi bi ñu gisoon keroog kii moom mooy kii ma doon naan bu ko jaawaleeg moom Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz al-Basri al-Ahwal rahimahullahu ta'ala qala ibn Abi wa qala ibn Hatim mu ne ibn Hatim sama sëriñ Muhammad ibn Hatim moom nii la ma ko waxee dana haddathana nettali nañu Yahya ibn Sa'id dana nettali nañu Yahya ibn Sa'id qaala mu ne haddathana nettali nañu Yazid ibn Kaysan mu nekk ñu nettali mooy Yazid ibn Kaysan di Yazid ibn Kaysan al-Yashkuri mawlahum Abu Isma'il ñi ne Abu Manin al-Kufi al-Aslami al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Haazim gis nañ ko sànq an Abi Hurayra gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala Rasulullah mu ne la saa sàmm dañoo wax sallallahu alayhi wa sallam benn bés nañu ushudu fa inni sa aqra'u alaykum thuluth al-Qur'an dane dajaloo leen booloo leen dajaloo tey xaar tey xerawlu tey déglu waaw déglu leen xerawlu leen dajaloo leen xerawlu leen fa inni ndax man rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa aqra'u alaykum dinaa jàng ci yéen sulus alquran alquran buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba fa xasada man xasad ña dajaloo dajaloo tey xerawlu summa xaraja nabiyullahi sallallahu alayhi wasallam léegi ginnaaw bi da leen ko wax après dem gaa yi waajal di xaar nee na leen dinaa jàng un tiers alquran waaw ñetti xaaj buñ xaajee alquran ñetti xaaj benn xaaj léegi nit ñi dajaloo summa ginnaaw gi nag xaraja yoneen saa sallam ndawal yàlla eh, ki ñu solool yàlla bi salaa sallam ki yàlla solo fa qaraa alayhi mu mu jàng qul huwallahu ahad daxal mu jàng qul huwallahu ahad rek daal duggat <laughs> fa qaala ba'dunaa li ba'd Seydina Abu Hurayra nee na ñun saxaaba ya woon bon ñuy waxante suñ moo inni ara ñenn ñi kenn ki naan inni ara haaza xabarun jaa'a min as-samaa damaa yaakaar daa am benn xabaar bu ko jógee ci asamaan boo xam ne moo tax mu duggaat waaye yone saa saam pareegul parce que li mu jàng kese moom qul wallahu ahad la jàng te nee nañu un tiers ñoom ñu ngi doon xaar <laughs> alxuraan bi rim toll buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba ñu ne boo li tax mu duggaat xam na euh, waaw daa am xabaar bu tax mu dugg bu jóge ci asamaan boroomam daal di am lu mu koy digal foofee loolu daal la war a doon <laughs> loolu daal loolu lay doon quoi léegi nag fa qaala <laughs> euh, euh, euh, nee na fa fa zaaka ñun ñu wax lool inni ara kenn hada xabarun jaa'a min as-samaa fa zaaka alladhi adxala naa xabaar bu ko jógee asamaan moo tax mu dugg summa xaraja biñ nekkee noonu rek yeneen saa sam génnaat nabiyullah sallallahu alayhi qaala mu ne inni qultu lakum mu ne waxoon naa leen sànq ne saqra'u alaykum thuluth al-qur'an dinaa jàng ci yéen al-qur'an bi buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba ala innaha ta'dilu thuluth al-qur'an mu ne alaa waawi alaa yi ngu ngeen ma yégal leen innaha dëgg-dëgg moom qul huwa allahu ahad ta'dilu day kem moo di yem ak alquran alquran buñ ko xaajoon ñetti xaaj benn xaaj ba moom la imam Nawawi indi 1012 waan abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fi hadhihi muslim kon mu ngi ah. <laughs> voilà léegi xadiis yii nii nag lañuy ñu war a gis nag insha allah seen li jëm ci ñoom gis nga boo gisee ñoom ñépp am nañ dénominateur commun mooy loo xam ne ñoo ko bokk mooy dañuy wax ngëneelu qul wallahu waaye di wax même chose que ne qul wallahu ahad day keeb moom di tolloog li nga xam ne mooy sulus al qur'an al qur'an bu ñu ko xaajoon ñetti xaaj benn xaaj ba kon mu ngi noonu hmm, kon loolu lu hama ham solo la léegi nag mu des kon ginnaaw lii waaw ginnaaw li nga xamante ne nii mooy taxrij bi léegi arabal lëkkaale la xadis yii ñu fi gis am bu mujj bi bu sëy na Anas manoon nañ ko ci boole mais daa didu xadis buñ gisoon euh, ñu taxawoon ci ci lu gaat lu yaatu sax ñu ne nañ ko ber moom même bu dee ne moom tamit loolu lay waxa ah. sauf que waxul côté sulusal Qur'an bi looloo tax ñu ne nañ ko bàyyi moom kese waaw waxul ci sulusal Qur'an mais day wax leneen koo xam ne moom daa sopp saar bi xam nga ki koy ki koy répété di ko répété tout le temps loolu day wan kii da koo sopp waaye lii moom côté bële chaque fois yonen saa salaam waa ji bi mu ñëwee doon jàmbat beneen mbokkam bi nga xam ne day day waaye moom mu nekk fi di répété xul huwallahu ahad kari ba ba fajar gi xar yonen saa salaam yonen saa mel ni ku da ko ndaw loo da da ko tuutil quoi jàpp ne lu tuuti la mënoon na def lépp lool mu ne walladi nafsi bi yadi innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an waat naa ci ki nga xam ne saa bakkan man sayyidina Muhammad alayhi salaatu salaam mu ci loxoom moom da day kemmook li nga xam ne mooy alquran buñ ko xaajee ñetti xaaj eh, benn xaaj ba léegi nag ñu ñëw kon lëkkaale bi mooy baab bi imam bind al ba baabun fil hassi ala suwarin wa ayatin maxsuusa bunt bii di chapitre cent quatre-vingt-trois garab ci toolu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum wa amin mooy bunt bi wax di ñaax nit ñi ci ay saar ak ay aay yoo xam ne yu jagoo la yoo xam dañoo amul jagle lii ginnaaw bi ñu jógee Fatiha comme ni ñu ko waxoon sànq lii qul huwallahu ahad waaw qul huwallahu ahad suñu yeneen tubaab saa saam di ñu xamal importance am rëyaayam ni nga xam ne noonu la toll fa borom ba tabaaraka wa taala ak ngëneel yi nga xam ne moom la am ba day tolloog ngëneel la goo xam ne moom day tolloog boo xaañal alxuraan ñetti xaaj benn xaaj ba kon nag loolu day day puuse ci saar boobu kon góor góorlu leen ci waaw. waxuma la ñu tàyyeel kese mais même ñi góorgóorlu dee leen ko may ay dog waaw dee leen ci góorgóorlu bu baax ndax kat